ak li nga xam ne tur yi ñu waxoon walillahi alhamdu wal minna kon nag suñu boroom di wax mu ne kon ci laaya fanweer wi ak ñett mu ne huwa alladi arsala rasulahu bilhuda wa diini alxaqi liyudhirahu ala ddiini kullihi walaw kariha almushrikuun mu ne huwa alladi boroom boobu nga xam ne moom lañ war a jaamu te gaay bëgg fay leeram gi mooy ki nga xamante ne nii alladi moom mi nga xam ne arsala moo yabal yónni rasuulahu ndawam bi di alayhi salaatu wassalaam bil hudaa ci njubug lislaam gii la ko teg ak njubu alquran ak njub gi nga xamante ne mooy waxyu bii mu koy yónni wa la xaqi ba pare yónni ko tóoba ko ci sóobu waayu dëgg gi muy lislaam gii ak tëralinu mode de vie wu gi nga xam ne moom la suñu boroom di xaam ñu dund ko dundin gu dëggu gi li yuzhirahu ngir mu feeñal l'islam ala fexe mu féete kaw ala diini ci tëralinu mode de fi am yépp ak tëralin yi nekk ci kaw suuf kullihi mbooleem seen tey caaxaan walaw kariha même bu nee ne day metti na te bañ na al mushrikuuna yéefér yi bañ nan ak bokkaalekat yan yi bokkaalekat yi bañ nañ loolu la xew kon nag mbir maa ngi noonu mooy tax suñu boroom yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon ne sa yablughu hadha diin maa balagal xuff wal xaafir ne gis nga lislaam bii dina yegg fopp foo xamante ne nii mooy fu nit tànk buy sol kawas muy kawasu der dina fa àgg muy sànk ak li nga xamante ne mooy sabu mooy tànku fas wala mbaam fu ñu mën a tegu rek mooy foofu l'islam bi di fa àgg maa balagha al-laylu wan-nahar fu guddeeg bëccëg am rek lislaam dina fa àgg lool moo tax walaw karihal mushrikuun même bu dee ne yéeféri bitaa gaz na metti na seen xol yi lool moo tax gisoo ñaata alal la ñuy luubal ci xeex lislaam waaye saa su ne lislaam di jéem ak ji gën féete kaw même bu dee ne mbir yi moom ndax mbiru yàlla la loolu mënuñ ci dara xeer la woo xamante ne nii wala mbir la moo xam ne mu nekk ca njomboxtalu montagne ba wàcc na de kenn mënatu koo arrêté yow nag mu neex la boo bëggee yow nga am ci teraanga ji bi yoboo rek nga tegaale ci sa loxo te xam ne boo ci tegee mu dem boo ci tegut mu dem moo tax bu kenn yaakaar na fii ci l'islam bi moom dafa incontournable foog ne bu dul moom dara du dox boo fi nekkee di jaay yi borom bee la fiy jële moo tax mu ne moom ako ko yomb sax moom ku yomb la jële leen fi indi fi ñeneen waaw ah, waaw loolu lu yomb la wama wama daalika ala llahi bi aziz loolu jafewul suñu borom kon mu ne huwa moom moo ne moo yónni kon loolu la mu ne yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi ngeen xam ne yéen a gëm kaay leen ma wax leen loo xam ne yéefaru yahuud yi ak chrétiens yi noonu la ñu mel muy seen ahbaar yi seen fóore yahuud yi ak ruhbaani di ñi nga xam ne ñooy lëlu ci nga xamante ne ñooy prêtre yeeg archevêque yeeg monastères yi ñuy nekk ci monastères yi ak yi nga xam ne mooy église yi ne dañuy jaamu seen borom nee nañ ñooñu kaay ma wax leen ni ñu mel ñu ëpp ci ñoom noonu lañu mel waaye ku waxal dëgg ne ñun ñii tamit lislaam bii ñu nekk li ëpp tamit léegi ci ñi nga xam ne ñooy wax diine nii lañ mel ay këpptal lañ comme ni cheikh bu mag bi sëñ bu mag bi radiyallahu anhu doon wax ci masaalikul jinaan id baana jahran annama shuyuuxu hada zamanu julluhum fuxuuxu il dëgg-dëgg baana leer na wayow leer na leeru jant bi laa wax jahran leer ba ne nañ annama shuyuuxu kene dëgg-dëgg gis nga sëriñ sii léegi sëñ Tuubaa ko wax de man wax te loolu da moom jamonoom la doon wax de imaginer bu dee jamonoom te lii loolu kon ñun ñun moom daa da wax yow tay la gina làmbaay gina tey ñàng nga naan ma lan mu ne baana jëxëran am na maa suyuuxu kën gis nga sëriñu suñu jamono jii man sëñ Tuubaa maa koy wax laa wax julluhum radiyallahu anhu li ëpp ci ñoom fu xuuxooy këpptal lañ mooy ne gis nga gaañ yi nga xam ne day këpptal di rëbb li nga xam ne picc teg benn bool daal di koy xaw teg benn bant def ay dugub ci biir picc mi ñëwee ba dugg ci biir takk ci benn buum rek mu xëcc buum bi bu ko defee affaire bi këpp ci kawam mu ne sëriñ suñu bari noonu lañ mel mooy alak taalibe yi lañ fi newee nga ñëw seen lépp ci seen bopp la jëm noonu la këpp këppatale taalibe yi nga xamante ne mooy lu ñàng la lu xew loo xamante ne mi moom ku fi nekk di ko bañ mooy da ngaa gis jant bi ne yow lii du jant bi lool nag sam sa la yow yaay xool nooy def ak moom ñu boroom ko mu ne yaa ayyul ladina amanu e yéen ñi gëm yàlla te dëggal yéen laay wax inna kathiran gis nga lu baree bari min al ahbaar yi ci fóori yahuud yi war ruhbaan yi ak ñii ne dañuy jaamu yàlla prêtre yahuud yi juif yi ak ñi nga xamante ne ñii ñooy son yaay yi son seigneur yi la yàquluuna ñu bari ci ñoom dañuy nduuf di lekk am waala naa si jamono i mooy alalu nit ñi bil baatili ci neen naan leen ay wakaay leen rédemption ñëw leen ngeen professé wax li nga xam ne bàkkaar yi ngeen def bu ko defee ñu jéggal leen bu ngeen ñëwee am lu ngeen fi bàyyi qurbaan yi ñu leen di wax ay def leen lii ñëw leen ngeen jàpp ci li nga xam ne di sas gaa yi rek sas yoo xam ne sasi caaxaan la lépp ci seen bopp lay dellu voilà ñu nekk fi nag jàpp ne yàlla la ñuy defal quoi taalibe yi ñu këppatal leen ci noonu le naan leen nañ leen liggéey comme rek chapelle Sixtine bii nekk Rome ni ñu ko tabaxee nga xamante ne ñàkku baykat yu ñàkk Europe yi ñi nga xam ne amuñ dara ñuñoon lañ ko ronkate ci di leen dig ne leen ku joxe dem nga àjjana te loolu moom wax jooju nga xam ne noonu lañ meloon noonu lañ meloon ba moo tax façon euh, façon nit ñi xewoon après ñoomin Karl Marx ak fa gaayooyu biñ ñëwee mbir mi naqari leen Europe bañ ne gis nga diine jii moom de toute façon diine moom poison la mooy ne moom mooy poison la ngir nit ñi léegi nag <laughs> voilà léegi nag loolu moo tax affaire bu garaaw la léegi nag moo tax ki xamul dang naan way lu tax ñii wax wax ju garaaw ji daa ah, bu am mel noonu kon kay poison la ci yow loo xamante ne këppatal la gars yi dañuy ñëw di la ronkat loo liggéey ngir ñoom la mooy ne yow amul sax loo xam ne toog di jaamu sa borom léegi yow loolu sax amatul lépp daal ci ñoom la yow ci namm-namm benn nit daal nga ko teg léegi xoolatoo sax ndax gërëm na yàlla gërëm na loolay wala gërëmu ko même bu wuuteeg li yàlla digle waaye neex na waaja moom doy na la comme ñu leen di daganal di leen xaraamal ay mbir lépp ñu leen dina baax loolu lépp ci mbir mi la maa leen rasal àjjana kon nag suñu boroom ne lépp ci ñoom kon ñoom dañuy lekk alalu nit ñi ci caaxaan tu tëdd ko nag ay sas ay cant ay lu nekk lu nekk rek ñu am luñ ci ut loo xamante ne nii lu ñuy ronkate nit ñi noonu la fi chrétiens yi ba léegi loolu dafa xew yahud yi tamit noonu la waaye yonent mi alayhi salaatu salaam waxati na dëgg wallahi dinañ topp seen tànk da dinañ war seen war te lool moo tax julluhum lépp ci ñoom suñu sëriñ si fuxuuxu ay këpptalkat la ñu ne wayasudduuna ba pare yemuñ ci loolu de ñoom ahbaar yeek ruhbaan yoo yële ak ñi nga xam ne ñoom rek ci suñu dëddale nit ñi an sabilillahi ñoom dañoo dëddu ci yoon wi ba pare bàyyi ko waaye di dëddale nit ñi an sabilillahi ci yoon wu yàlla wii di l'islam wu leer duñ leen ko wan mukk ndax ku jàng dañ leen di déranger moo tax booy commencer jàng ñu lay commencer mere commencer laa bàyyi naan diw daa léegi arabisant la moom gëmatul dara te ñoom arab yi mooy ku kuñ commencer di commencer di gëstu rek ñu daal di lay taxé ne ibaadu la voilà moo tax kii jarul déglu ndax lan jàpp nañ ne xam nañ ne moom bu bu nga xamante ne nii mu ne gaa ak gaa yi nga xam ne yaknizuna ci ñoom dañuy rënk di jàpp alal yi di laaj gaa yi di leen jox ay or ay chaîne lu nekk lépp or di leen ko bàyyee naan ñoo ko def ci diine ji ñoo leen ko defal nga gërëm leen ak gërëm ngir ñu defal leen yi nga xamante ni xalwa yi nga xam ne moom lañ bëgg ku leen ko duggal bëgg ku leen duggal yi nga xamante ne nii mooy nañ leen defal xaara yeeg façon yu mel noonu caaxaan yooyu nga xamante ne nii moom lañ leen di naxe naan man ci alquran kese laay liggéey wala lii nag gaa yi nga xamante ne yaknizuna dañuy rënk ak zahaba li nga xam ne mooy woor bi wal fiddat ak xaalis wala yunfiquuna haata duñu ko dépensé fii sabilillahi ci yoonu yàlla suñu boroom ne fa bashirhum ñoom ñi ñépp nag leen di leen bëggal surtout ñuy rënk or ak xaalis yor xaalis zakat war ci nga ne doo ko joxe di joxe ay ngànt ak yu nekk nga joxe ko mu ne ñooñ bëggal leen jox leen la bonne nouvelle bi adabin ci mbugal alimin bu tar bu leen xaar kañ yow ma mooy bés bi nga xam ne yuhma <coughs> la ñuy tàngal yoo yële or booba ak xaalis bi ci alayha fi naari ci safaraay jahan jahannama sa fi naari jahannama ci safaraaw jahannama lañ koy dugal xóoyal ko ci bam tàng jër wala bam tàng jër ba xonq cur fattuk waa ñu koy ñaas bihaa jibaahuhum seen xar kanam yi seen jëyi wa jibaahuhum ak ba junuubuhum ak seen wet yi wa zuhuruhum ak seen seen gannaaw yi lañ leen koy ñaase naan leen nag haala malaaka yi di leen ñaawal nag naan leen haala di leen ko ñaas ci seen xar ak seen géej yi seen seen seen seen seen wet yi ak seen ginnaaw yi seen dëgg ginnaaw yi pare naan leen haala lii ma kanaztum mooy li nga xam ne moom ngeen doon rënk di ko thésauriser li anfusikum ngir yéen voilà doonu ngeen nangoo dox seen alal ci yoonu yàlla dimbali seen mbokk mu sonn te yàlla tax waaye def ci chantier yàlla yi zakat ak yooyu seen yoon newu ci loolu lépp ngir lan ngir seen bopp a taxoon ngeen doon denc alal ji di ko rënk léegi moom la ñuy soppi tàngal ko ba mu nekk nii ñu leen koy ñaas naan leen lii nag nekkul dara lu dul ne maa li nga xam ne kanastum moom ngeen doon rënk li anfusikum ngeen ngeen fazuqu kon nag mos leen maa li nga xam ne kuntum nekkoon ngeen taknizuna doon ko rënk nag kon nag mbir maa ngi noonu le boroom alal yi dëkk boo xamante ne nii ña fay jaamu yàlla nangu ñoo wane diine bu leer lépp tegu ci seeni bakkan waaye tamit ña nga xam ne ñoo yor di ñoo yor alal yi boroom alal yi boroom nangutu ñoo joxee dara ci yoonu yàlla nanguwu ñoo jox alalu alal ji ñu koy def fi yàlla digle mooy dëkk boobu moom mooy dëkk ba tas na léegi nag ku nekk na xalaat est-ce que suñu réew ñun mel nañu noon wala réewu jullit ñi fu nekk est-ce que nii lañ mel wala déet bu ñu ko melee ah mooy nag loolu <laughs> loolu moom ku nekk sax mën ngaa juger ko waa seet leen laay bi ci gàttal moom la Seydina Abu Dhar ak Seydina Muawiya radiyallahu anhu waa doon wute parce que Seydina mu euh, Abu euh, kii Muawiya radiyallahu anhu bi mu nee gouverneur fële Sham ne toogal fa Seydina Ousmane radiyallahu anhu woon laay bi waxul ak ñun yéeféer yi lay wax Seydina Abu Dhar ne lan ne juif yi chrétien yi lay wax mu ne ko mukk day ñoom lay wax ak ñun léegi nag ñu wute woon ci ba mu ñëwoon ci Seydina Ousmane Seydina Ousmane ne woon ko léegi demal bu foofu boo fa newee Abu Dhar coow li day gën a bari rek demal rabada mooy demal foo xam ne sorwul Medina ngir bu ma la soxlaa moom mu dem rabada comme ni mu ko waxoon Seydina Zayd ibn euh, Zayd ibn Wahb radiyallahu ta'ala anhu comme ni hadis bi ne sahih Imam al-Bukhari moo tax la ne Seydina Abu Dhar waxul dëgg wala ta hadis bi bu wér la nekk sahih Imam al Seydina Usman da koo laaj mu war ne ko man de lii ma wuteeg Seydina Muawiya ndax da koo kalaame mu woolu ko Sham lañ ne woon mu woolu ko bi mu ñëwee mu ne ko lan la mu wax ko ne ko dafa wax laaye bii nii nee na ci ñu ci yahud yi chrétiens yi la ma ne ko noonoo pour ñëpp la ñun ñii ci lañ mu ne ko léegi boo fa demee foofu day gën a bari wax rek xoolal fu la gën a kii tabul sori Medina nga nekk fa nee na man maa ñëw man Abu Dar la ko fekkoon wallahu ta'ala alam kon nag laaya baa ngi gis nga nag mbir suñu borom daal di muccal ci façon nit ñu mel nii fóot leen ñi nga xam ne jullit lañ ñi mel ñi ko ci nekkul yal na leen fóot ba jikko yu mel nii daal di ko ñuy sori ñu daal di nekk